turam moo doon an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba ibn Da'd ibn Fihrin ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa an-Nu'man la tuddoon di doomu ko ñuy wax Malik Malik boobu di doomi Tha'laba Tha'laba di doomi Da'd Da'd boobu doomi Fihr Fihr du doomi beneen ku ñuy wax Sa'laba Sa'laba boobu di doomi Ghanm Ghanm di doomi Amr Amr di doomi Awf Awf moom nag di doomi al mu bokkoon ci waa al moom an-Nu'man ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Seydina eh, di imaam ibn abdilbar al andalusi raxmatullah aleyhi ci al istiaab attamhid ak al istiaab bi def ci saxaaba yi moom imaam al xaafid ibn abdilbar radiallahu an bi muy def tarjama an nu'maan ibn maalik bi radiallahu anhu mu ne shahida badran wa fekke na gazwatu badrin waaye fekke na tamit gazwatu uxud te moom lañ gis nii moom mii di an-Nu'man ibn Malik bokk na moom ak Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ak Sa'd ibn Ubaada radiyallahu taala anhu ak benn mbooloo ci lansaar yi ñoo ne inna naxsha ya rasuulallah ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kuffaaru Quraysh ni de ñëw nañ ba fii jabalu Aynayni jege fi dara indiwu leen fi lu dul xareek ñun jël seen revanche Badr léegi bu ñu leen bàyyi foofu ñun gisuñu ñu war ñu toog fii bañ faa génn fekki leen fañ nekk xeex ak ñoom ndax buñ leen fekkiwul foofu de inna naxsha ya rasulallah an yadunna aduwuna anna karihna alxuruja ilayhim jubnan an liqaa'ihim fa yakunu hadha jur'atan minhum alayna ñu ne ko ñun dañuy ragal de yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ñoom noon yi buñ gisee ne fekk wuñ leen ñu jàpp ne dañ leen a dañoo bañ génn ndax ragal leen ragal a dajeek ñoom ci xare fa yakunu dhalika hadha jur'atun minhum alayna bu ko defee loolu tax ñu gin ñoo ñeme na ñu ne ko waqad kunta yawma badrin fi thalathimi'ati rajul fa dafaraka allahu taala alayhim wa nahnu alyawma basharun kathir ñu ne ta ghazwatu badrin 300 lañu woon buur yàlla def nga gañe leen ñoom waa Quraysh tey nag ñu bari lañ te ñoo ñu fekk suñu buntu dëkk te ñun nag kunna natamanna hadha al yawm wa nad'u allaha taala bihi fa saaqahu allahu taala ilayna fi saaxatina te ñun lii bés bii moom lañ doon ñaan yàlla tam moom lañ doon mébét di ko ñaan suñu boroom anawaay kañ lañuy ñuy dajeek waa Quraysh ci beneen xare waay waaye waaye loolu nag suñu ñaan goog saaqahu llahu taala taala ilayna fi saaxatina waaye waaye suñu boroom bu mu tedd mi mu màgg mi mu kawe mi daal dina ñuy xëccal loolu ñu doon ñaan muy dajeek waa Quraysh noonu Quraysh bi indil nañu ko ba suñu buntu kër ci riwaaya imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi mu ne bi yonent bi alayhi kon waxee ne man li ma gis mooy nañ leen des Medina bu ñu génn fekki leen bu ñu ñëwee ñu xeex ak ñoom bu ñu desee foofu nag aqaamu bi sharri mahbas taxaw nañ foo xam ne fu yées fu ñu nekk abdullah ibn ubay daal ànd ak moom ñu mag ci saxaaba yi bari ci ñu ëpp ci ponkali saxaaba yi radiyallahu wax lool mu ne moom imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhi wa ah, raxmatullaahi alayhi min al mu ne am ay góor ci waa lansaar yu ne alladina lam yashhadu badran ñoo xam ne fekkewuñu woon badar kunna natamanna hadha al-yawm wa nad'u allah faqad saaqahu allah ilayna wa qarraba al ñu wax comme li riwaaye bee waxoon ñun de lii lañ doon mëbët bés bii doon ko ñaan boroom bi subhaanahu wa taala xëccal nañu nag loolu yombal nañu te jegeel nañu nag dox jëm ci ñoom xare bi waaye lool buur yàlla jegeel nañu ko am ñeneen ci waa lamsaar ne mu ne wa qaala rijaalun min al ansaar ñu ne mata nuqaatiluhum ya rasul allah ida lam nuqaatilhum inda shi'bina am ñeneen ci biir saxaaba yi bokk ci waa lansaar radiyallahu anhum ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mata nuqaatiluhum waa ñii kañ la ñuy xeex ak ñoom ñu nekk ci biti suñu biti dëkk bi noonu waa Quraysh fees fa del nekk 3000 personnes ëndaale 200 fas ak 700 mbubbu kom ngir jàmmarloog ñun fekk ñu Medina ñoom ñu ngi nii taxaw suñu biti dëkk fu soriwul fii soriwul Uhud jabalu aynayn mata nuqaatiluhum yonent bi alayhi salaatu wa salaam kañ la xeex xeexi jeeg ñoom isa lam nu kañ ana kañ lañuy xeex ak waa Quraysh bu dee xeexu ñoom ñoom inde sha'bina ci suñu xur yi ñu ñëw dugg taxaw fi ñoom di ñu di ñu narge nag mu ne wa qaala am yeneen góor ci saxaaba yi radiyallahu anhum bul fàtte ni mbir yi consultation la yonent bi alayhi salaatu wa dafa ñëw wax leen gént gim gént ba pare ne man li ma gis mooy ñu des ci midina buñ génn buñ ñëwee ñu embuscade leen jël jigéen ñi xale yi ñu nekk ci kaw forteresse yi ci kaw terrasse yi di leen xaañ di leen sànni ay xeer ak yooyu ñun ñu jàmmaarloog ñoom te loolu la Abdullah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis wax tamit am saxaaba yu mag yi ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñu bari ci ñoom am nag ñu ne ñun li ñu gis mooy ñu génn fekk leen ci ndaje moomu noonu ci consultation boobu wa shawirhum fil amr ci lañ ne kon mu ne wa qaala moom ci riwaayu imaam Muusa ibn Uqba nekk ci dalaa'ilun nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi alayhima mu ne am yeneen góor yu ne maadaa namna'u idaa lam namna'il hartha yuzra' am ñeneen ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun ana lan la ñuy protéger lan la ñu mën a protéger bu dee ne protéger wuñu suñu mbay mi xoolal suñu agriculture suñu mbay mi Quraysh façon yeeg géneen ñi mu indi tey ñoo fa dem ñépp gis leen ñi nga yónni émi émissaires yi nga yónni bokk ñi nga xam ne ay bokk ñi nga xam ne observateur ñu dem xoolal la utal ay information ci noonu Quraysh bi fañu ne ñoom ñépp nee nañ la non seulement suñu pâturage bi dañ faa boyal seen jur seen seen nag yi seen euh, fas yeeg seen gëléem yi waaye suñu liñ doon bay sax suñu tool yi dañ faa dugal ruural fa seen seen seen seen fas yeeg seen gëléem yi ñu lekk lépp wama taraku xadra bàyyi wuñ fa lu vert lépp lañ ne fuuf lekk ko waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam maada namna'u idha lam namna'il haras wa yuzra ne yonent bi alayhi salaatu ñun nan lañuy protéger bu dee protéger wuñ suñu mbay mi ñu bàyyi leen ñu ñu ñu indi fi ñoom seeni seen fas yi ñu yor ñuy lekk suñu suñu mbay yi nag waaye buñ protéger wul loolu ana lan lañuy protéger mu ne waqila wa qaala rijaalun qawlan sadaqu bihi wa madaw aley am ñeneen ñoo xamante ne nii yeneen góor yoo xam ne dañu wax beneen wax boo xam ne dëggu nañ ci wax ji ñu wax wëy jëm ci loolu mu ne minhum Hamza ibn Abdil Muttalib mu ne bokk na ci ñoom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib bi mu radiyallahu anhu mu ne walladi anzala alayka alkitaab lanujaali lanujaalidanhum mu ne moom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib bokk ci góor ñooñu wax te dëggu te dëggu ci li nga ci li ñu waxoon te wéy ci mu ne walladi anzala alayka alkitaaba bilhaq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi wàcc ki nga xam ne moo wàcc téere bi di alquraanul azim ci yow ci dëgg anzala aleyka alkitaab lanu jaalidannahum waat naa ne kuffaaru quraysh ni fële ñu nekk dinañ leen fekk foofu xeex ñoom ñu xam am na ci benn riwaaya moom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib muy riwaaya ñoom imaam Ibn Sa'di yi ak sëriñam di imaam al-Waaqidi ñu ne fa qaala Hamza ibn Abdul Muttalib yi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daldi wax ne walladi anzala alayka alkitaaba laa at'amu al-yawma ta'aaman hattaa ujaadiluhum bi sayfi xaarij al madina ñu ne wa kaana yowm aljumuca saaiman wa yowm alsabti saaima ñu ne kantaa imaam xamzatum seydina xamzatum na abdulmutalib radiallahu anhu dane walladi anzala aleyka alkitaaba maa ngi wàcc yow yonent bi aleyhi salaatu ci ki nga xam ni moo wàcc ci yow téere bi di borom bi subhaanahu wa taala laa at'amul yawma ta'aman du ma lekk dara du ma dugal ci sama put gi dara hatta ujalidahum fekk xeexuma ak waa Quraysh tey bi sayfi ak sama jaasi laay xeex ak ñoom xaarijal Madina en dehors de Médine ñu ne wa kaana yawmal jumaa bés boobu nag bésu àjjuma la woon saa'iman dafa fekkoon Seydina Hamza woor moo tax mu ne man bala maa dog bala may lekk dara mooy ne fokk sa Quraysh ma fekk leen fañ ne xeex ak ñoom ak sama jaasi waaye yawma sabti bésu samedi bi tamit dafa wooroon moom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa buñ ñëwaatee ci riwaaya Seydina Muusa ibn Uqba bi ne ci Dalaa'ilu Nubuwwa raxmatullaahi alayhi mu ne wa qaala an-Nu'maan ibn Maalik ibn Thaalaba wa huwa ahadu bani saalim mu ne an Nu'maan ibn Maalik ibn Sa'laba moom lañ gis nii mu ne wa huwa ta moom ahadu bani saalimin kenn la ci waa banu saalim moom mu ne yaa nabiyallah laa taxrimna aljanna fa walladii nafsii biyadihi la adxulannahaa fa qaala lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bima qaala bi anni uhibbu allaha wa rasulahu wala afirru yawma az-zahf fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqta kanta an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba moom mu ne yaa nabiyallah eh ee yow ndaw yàlla li yow yow kii suñu boroom solo yow mi yàlla yónni yow mi mu solo yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam way laa tahrim na aljanna waay waaye yonent bi aleyhi salaatu bu ñu xañ àjjana waay xam nga wax ji mooy ne <laughs> xam nga wax ji day niru ci kaw nañ lu rëy dañ naan ne naka la nit <laughs> naan yonent bi aleyhi salaatu nga xam ne moom yàlla du ko yónni rahmatan lil alamin moom yàlla du ko yónni mu nekk yërmande ngir jaam yi nit mën a ñëwee naan ko naan ko naan ko bu ñu bu ñu xaj àjjana loolu nan la ko nit mën a waxe waaye dangay xam na li leen li li leen yóbbu ci lii yépp mooy moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam xam na ñii fi ñuy waxe du ne au lañ ci jublu waaye ngir rek yonent bi aleyhi salaatu nangul leen ñoom seen avis këne waaye ñun tey Quraysh nañ leen fekk leen ci biti Medina fañ taxaw toog fa di ñu xaar nañ leen fa fekk buñ toog fii ci Medina naan dañ leen di xaar gis nga boo seetloo bañ commencé ba léegi ñoom ñoo ëpp mooy da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu moo wax Abdullah ibn Ubay d'accord ci wax tamit même lu yonent bi alayhi salaatu wax saxaaba yu mag yi yu bari ànd ak loolu mais ñi demul woon Uhud ñoo ëpp ak ñoo xam ñu demuloon Badar te bëgg rattraper loolu ñu ëpp te ak ñi nga xam ne sax demoon nañu Badar waaye dañoo bëgg en découdre beneen yoon nag avec Quraysh comme Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ci noonu ci kaw loolu mooy xër googu xër xeex ci yoonu yàlla subhaanallah ñii moom danga naan ne ñii mooy ne xam ne ñoom li ñuy def mooy lan kaay dee bi la ñuy wuu bon ñun moom sawaay wuu yii bokkuñu ci ah bon xaaral ma yoonu jàmm sori wóol lañ ñun moom loolu lañuy wax ah, waaye yoonu jàmm sori bu leen fi indi euh, fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na ko koy yee yooyu lañ lay wax de mais ñi ñoom ñoo xamoon li nga xam ne mooy digub yàlla kon an-Nu'maan ibn Maalik ibn Tha'laba wa huwa ahadu bani Saalim radiyallahu anhu mu ne yaa nabiyallah e eh, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tahrimna al-janna waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu bu ñu xañ àjjana waay fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi wàcc yàlla man an-Nu'maan ibn Maalik ibn Tha'laba maa ngi wàcc ki nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la ne muy suñu borom la adxulannaha ajjana de mën naa fa dugg moom boo xaw ma kan mais man am Nu'man ibn moom ajjana dama fay dugg Allah fa qaala lahu rasulullah yonentu ma ne saar saam ne ko waa bi ma waaye yow nga ne da ngay nga ci <laughs> ñi am assurance ñii mooy loolu la tamit nit da ngay am assurance ci sa borom mooy amal yaakaar bu rëy rëy rëy xawfan rajan ma'ahu booleen yooyu yooyu ngay naawe jëm ci sa borom léegi rajaa gi mooy lan mooy lu ñooy yóbbu àjjanaa ngi je force moom loolu la ko gisee moo tax mu ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la adxulannaha ajjana di xaw ma fan kande mais man moom dama koy dugg moom yeneen bi alayhi salaatu ne ko bi ma waa ci ana ci lan ngay dugge àjjana ndax àjjana ah non buur yàlla du da da koo jël di ko wasaare ci àddina bi wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa janna lan lañuy dugge àjjana lan lañuy dugge àjjana mu ne xoolal ci suuratul Haqqa li mu waxoon bima kuntum ta'malun moo ne àjjana gi ngeen am xéewal yi ci kaw li ngeen doon jëf buñ foog ne séparé nelaw yow lu la yàlla digal nga nga nga def lu contraire ci noon ngay amee àjjana non buur yàlla loolu la dogal këne àjjanaa ngii mooy sama këru xéewal sama këru yërmande ku ko bëgg nag daa am noo xam ne loolu laa leen wax ngeen jaar yoon wu ma leen traceel yónni yonent yi aleyhim salaatu wassalaam hadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin man ittaba'ani sama yoon a ngi mooy yoonu lislaam damay woote jëme ci yàlla ala basiratin teg ko ci clairvoyance ci lu leer nañ loo xam ne y a pas d'ombre ombre de doute amu ci man ak képp ku topp man alayhi salaatu wassalaam jazaan dégg ñaata ngay dégg ci alxuraan jazaan bima kaanu ya'maluun lii borom bi dama leen koo faye jazaan bima kaanu ya'maluun jazaan min rabbika ataa'an hisaaba mu ne lii suuratul naba pay la min ko tukkee ci sa boroom ataan muy ak may goo xam ne moom leen defal ginnaaw bañ ko def bañ ko nangulee xisaaba lool mooy fay mooy àtte gi lool la leen fayee kantaa caaxaankat yi mu ne lii moom lii nii jazaan wifaaqan bu dëppook liñ doon def laa leen fay comme que defuñ foon dara kii récolte le vent qui sème le récolte la tempête waaye tamit ku récolte la tempête ku sème le la tempête récolte le cyclone loolu rek a fi am li nga bàyyi rek loolu mooy moom ngay saxal moo tax àjjana daa am ay yoon yu muy yu fooy jaar képp ku la ne defal lu la neex yéen yéen ay doomi diw waaw waaw yéen yéenay soppe yonent bi alayhi salaatu salaam def leen lu leen neex naka ngay nekk soppe yonenti bi alayhi salaatu salaam te li muy tere yépp ci lañ leen di fekk li muy digle yéen a ko gën sori toog rek di nelaw ci seeni njegenaay naan ñun ñooy doomi diw ñooy sëtu diw loolu loolu noonu da da da mooy dara dul jariñ dara maay doomu diw maay sëtu diw sama maam maamay diw loolu laa yugni inda allahi shay fa buur yàlla sa wax yooyu sa yooyu noonu jariñul dara te dara amul lenn loo xamante ni moom la lay jariñ sa keroog sa boroom kon kon nag nit dangay yeewu ku la bëgg a nax bañal ku la bëgg a wax ku la bëgg a nax bañal lànkal ba ut ku la lànkale amul mooy doomu diw yooyu bu mu la ci dugal de buur yàlla xamul doomu diw ah xamul lool de l'islam amul yooyu l'islam xamul yooyu képp koo xamante ni nii ak jëfam gaawalu ko ci yiw aw askanam du ko fa yi gaawe comme aw kama qaala salaatu wassalaam kon nag il faut arrêter les caaxaan te ñu xam ne mbir yi euh, du ay caaxaana a koy maye koo fi dégg ñuy wax rek koo fi dégg ñuy wax ci nit ku baax nelaw mayu ko la mu yor ak ku man di doon loolu kenn masu ngeen gis koo xam ne ay nelaw moom moo ko may la nga xamante ni moom la am ak liñ koy coowe nit ñi nag ñoom jeexital bi lañuy gis waaye duñ gis tàmbali ñoom li teew nii rek lañuy gis waaye way diwul bala muy am xam-xam bi mu am waaye xaw naa dee guddi ñaata guddi la la la la veillé ñaata yoon wala bu dee ñaata boroom xam-xam ñaata ay fichier lay déglu ñaata lay jéem a toog di takk di bind di jéem a wala di jéem a mokkal li jàppaat du def rek fu mu xumb mu ne fa kon nag képp koo xamante ne nii euh, dalaa bëgg a nax lànkal ba wut ku lay lànkaale mu ndax àjjana kenn du fa dugge noonu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba ginnaaw bi mu ne fa walladhi nafsi bi yadi yaa nabiyallah laa tahrimna al-janna yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ñu xañ àjjana ndax kat maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la adxulannahu wat naa ne dinaa fa dugg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag bi ma ana ci lan ngay dugge àjjana déglul réponse bi mu ne bi anni uhibbu llaha wa rasulahu wala afirru yawma zahf mu ne man awma awma beneen leneen lu may jënde dugg àjjana lu may tax ma dugg àjjana lii la loo xoolal uhibbu llaha damaa sopp yàlla bëgg yàlla wa rasulahu bëgg ndawam bi muy yow alayhi salaatu wassalaam te nag wala afirru yawma zahfi te bésub coxante jaasi bu xewee muy bésub xeex du ma daw wala afirru te du ma daw yawma zahfi bésu bésu xare du daw lool mu ne lii li nga xam ne bu doon ne àjjana lu ñuy jaay la man lii laa teg lii laay teg te lii bu ko teg dugg fa sopp yàlla sopp yonent bi alayhi salaam te bu xare ngir yàlla taxawee doo daw loolu moom koo am mooy <laughs> xam nga bii nii dugg na ci ñaar yu kawe yi wax damaa sopp yàlla sopp yonent bi alayhi salaatu wasallam mooy ne ñoom li ñu bëgg rek laay def te dafa bokk ci yi yàlla sopp te mu bokk ci kabaa'ir yi sax mooy bésu xare comme li yonent bi alayhi salaatu wasallam wax as-sab'ul mubiqaat ittaqu moytandiku leen as-sab'al mubiqaat juróom-ñaari bàkkaar les grands péchés yi nga xam ne day nuural nit ci biir safara ëllëg bokk na ci fi alfiraaru yawma zahf mooy nga daw en face de noonu bu l'islam bi xare am nga daw daw say responsabilité waaye tamit <laughs> mooy ne viiwu dundug jullit combat perpétuel la mooy ne foo fekk caaxaan tamit da nga am armée am les armes qu'il ngir jàmbarloog caaxaan yooyu yow gis nga boo wanee ginnaaw lool nga def dafa xaraam te def nga lu ba bàkkaar bu rëy nga def exemple exemple ngir mu leer nit koo xam ne maasha allah suñu boroom subhaanahu wa taala may na ko xam-xam bu leer mu gis nekk mu gis benn waay ci bi mu nekk ci benn gox wala benn dëkk walla mu gis moo xam internet léegi ndax ñun village planétaire lañ ne nga gis internet benn waay boo xam ne wala ci dëkk bi wala ci benn réew boo xam ne yow am nga yow sa message mën na faa àgg man ngaa àggale ñooñu ñooñu sa mën nañoo jot sa message nga gis benn waay boo xam ne mu nga fa di yàq même bu dee ne ci turu diine lay wootewu ndax moom moo am ngandmaa ka kaala bu rëy wala ngandmaa bone bu rëy am ay babus yu yu yu ay uh, jiituma jàkka ya yu gudd ak kaala goo xam ne mu ngi laal njomboxtalu asamaan ak yéere yu rëy yu muy solaka daamine woote yor turu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam di woo ne moom ci diine lay wax nekk guru bon lu yàqu ci diine ji moo ko def di gëmloo ñi ko topp loo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne lii ci teeni alkande la leen jële yow buur yàlla may la xam-xam bu leer ak pédagogie ndax ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan buur yàlla may la loolu lépp nga am xam-xam bi ndax wooteel ci sa yoonu boroom bil hikmati ko ci sages ndax lu la sages manu la may rek bul foog ni ëppal moo la koy may ndax buur yàlla dafa bëgg ak woyof aku gi ar rifq ci mbir yépp comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yow nga man loolu ma ne def de telle sorte yow sa message dina roob dina jàll ak ci ñoom ba ñu moytu kooku noonu lim fim mu leen jëme ak yim leen di wax nga man loolu nga ne muut noppi yow qad fararta yawma zahf danga bokk ci ñi nga xam ne dañoo daw bésu jàmmarloo ndax boobu fële ne mooy terrain xeexu fi ñuy xeexe lenn la fi ñuy xeexe mooy champ de bi ak bomb yi fi muy dal ci yooyu jaasi ak flèche yi tomahawk yeeg missile yi foofu noonu loolu mooy loolu mooy ci biti ñoom waaye ku am basiira xam nga ne leen na xew bu dee ne ñii ci dëgg lañ ne ñee nekk ci caaxaan mooy dëgg caaxaan ñooy xeex ci loolu nag la suñu boroom ne loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam ne daw ci ci jamono jooju lool ci kabaa'ir yi la bokk kon loolu mooy dëgg caaxaan ñoo daje foofu ñoom ci côté boobu côté arme lañ daje waaye dañuy daje tamit ci côté idéologie côté idéologie ak côté ay idées yu ñuy jéem a faire passer ci biir nii ñi yow buur yàlla may la xam-xam nga toog ni mut te as-saakitu anil xaqi shaytaanul axras li asar boobu wax ne ki nga xam ne dafa noppi ci dëgg kooku shaytaane la bu muuma ndax shaytaane biy wax tout le temps dafa soxla shaytaane bu muuma bu noppi te kii na di rien consent kon képp koo xam ne loolu dalaa dal yow nga bàyyi noonu te manoo dimbali nit ñi xettali leen defoo ko nga noppi yow li nga def noonu du ay petit bàkkaar bàkkaar bu mag ci kabaa'ir yi nga def kon nag loolu lépp dafa bokk ci lim wax nii moom am Nu'man ibn Malik ibn ba dafa bokk ci li nga xam ne mooy sopp yàlla sopp yonente mi alayhi salaatu wassalaam kon loolu lay duggee àjjana kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ma mu ne qaala bi anni uhibbu allah wa rasulahu wala afirru yawma zahf ndax àjjana li ma ne ki waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la dinaa fa dugg ne damaa sopp yàlla dama sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam te duma daw bi su xare fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqta yonent bi ne ko wax nga dëgg sopp yàlla sopp yonent bi alei satu salaam doo daw yoonu bésu xare waay waay loolu bu la neexee nga ne fa walladi nafsi bi yadi la adxulannaha waat naa ci ki nga xamante ni nii samal bàkkan mu ngi ci loxoom dinaa fa dugg bu la neexee nga wax ko sadaq te wax nga dëgg lii mooy wane que bokk na ci li lii di wane ñi naan ñi oh, ñi nekk ci lu kenn xamul kenn ku nekk ndax li mu nekk lu baax la am déet loolu waxu kazzab la loolu du wax ju dëgg wax la loo xam ne dafa siiw woo koy dégg da gis ñoo xam ne ñuy planer di déconner di def ay bàkkaar yow nga ñëw di leen ko wax nga dégg ñenn ñu naan la maandul ah ndax lii ñii buur yàlla xam rek buur yàlla mooy ki xam yow mënoo ñëw naan ñii li ñu def baaxul buur yàllaa xam ma ne lool xam nañu ko lii dugal nit safara xam nañu ko lii dugal nit àjjana xam nañ ko buur yàllaa ko wax ci alxuraan mu leer nañ xoola yoneen ci ma lay saab-saam kii lim ko wax waa ji lii la wax mu ne ko wax nga dëgg damaa soppu yàlla ku sopp yàlla soppu yonent mi aleyhi kooku man ngaa ne kii àjjana la jëm bu deewee ci nii te kooku kàccu na ndax yonent mi aleyhi salaatu moo wax nga dëgg waaye loolu yu bari la ci alxuraan moo tax wax yooyu wax yu siiw yooyu te yooyu yëpp ay waxi dew rek dawul sa responsabilité rek la mooy ne moom dafa bëgg statu quo am te statu quo bu amee li jëmee ndax ndax ñiy def lu bon ñoom da ñoom ci seen jëf lu bon dañuy convaincre li ñu bay te ñoom ñoo gën a gaaw ci loolu ndax bakkan bakkanu doomu aadama moo bëgg lu neex mooy da nga gis modd xool modd yu bon yi bu génnee mais kenn na koy wane ci télé bi boo dee nga gis foo rombati ci mbedd yi gis ñépp di soloo noonu xoolal ni mu gaawee te pourtant lu baax ñaata yoon lañuy wax azkar yi baaqiyaatu saalihaat yi ñu bari duñu ko def woor ay lëndéegi kii du xam ne nga lu baax la ñaata ngi ñu ko def waaye waxuma farata yi rek ñu bari duñu ko def léegi lu mooy ni yow ñaata yoon lañ gis nit ñu ñuy wane ñuy julli ci télé yi est daa tax nit ñi julli ndax li leen di wane bariwul te teg li ñuy wane li la moo ëpp fopp loolu mooy gën a attiré te loolu la bakkan àndal. moo tax ay wax yooyu ay buur yàllaa xam ma buur yàllaa xam moom mi xam moo ñu wax ni ku def lii fii nga jëm ku def lee fee nga jëm ku wax li yàlla wax yaa wax dëgg. ku wax lu contraire nag yow yaa waxul dëgg ak koo man di doon gars yi moo tax waxi caaxaan yooyu ñun wolof dañoo tàmm dafa ñu bari ay façon wax yoo xam ne bon moo ñuy moo ñuy dugal ci lu ne li maam Abdou euh, Abdul Aziz si radiyallahu ta'ala doon wax naan tamit bu ñu bu ñu nit ki du woyof noonu ba ba ba ñu lu ñëw rek daal di lay yóbbaale maasale la bañ maasale la aw kamaaxal doo def tamit toog rek lu ñu wax nga ne damay waaye damay bañ a problème am bi kii ba maasale la boole la ci seen non non non yenn yi boo jaree mettre les points ci i yi da ngay points yi ci i yi mettre traits yi ci tee yi ñu xam ne lii tee la du ell boo xam ne dañ ko rëdd noonu rek loolu la du L minuscule kon nag waxi caaxaan yooyu moom nañ ko baat di arrêté loolu xam nañ lan la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sadaqta wax nga dëgg wastushhida yawma id keroog nag ci xare Uhud ci lañ ko faate moom am Nu'man ibn Malik ibn Thalaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu